waaw <laughs> kon nag affaire bi loolu mu ne kon gis nga ak gis nga alal ji tool yi ferme yu mag yi entreprise yu mag yi magasin yu bari ah waaye quincaillerie yu bari atelier yu bari ci wàllu ñawat lu nekk nga am lépp ay borom gars yi nga am ay commande fu nekk lépp florissant yéen nga alal ji xaw na dafa na dox de te neex gis non seulement ki ko yor day neex ci moom rafet ci moom mais ñeneen ñi day rafet ci ñoom waaw loolu moo tax yonent way sa naan li ma leen di tiital mooy ngeen koy xëccoo waaw ndax day rafet non seulement ci ki ko yor ba pare bëgg koo denc ndax da koy sopp mais ñeneen ñi koy gis te amuñu ci dañ koy xemmem bëgg koo am bu ko defee bu boobaa moom bu dee du ko l'islam yar même bu dee dina jullit la day gàtte gaa yi ay ennemis yii gaa yi naa leen fringuer léegi ñu jóge fi sama alal ji ñu teg bët ah lii ni ñu bone waaw xool leen sama alal ji lañ teg bët fu ñu tut tut tur ne di ko tudd waaw mooy ñu commencé nekk ay noon yonent way sa sam nag ji la ne inna mimma axaafu alaykum ba'di maa yuftahu alaykum min zahrati dunya wa zinatiha doomu aadama da koo bëgg ki ko moom da koy bëgg mais ñeneen ñi koy gis mu yor ko dañ koy tànn da leen di tànn te ni mu dañ buñ sañoon ñu am ko waaw te tamit léeg-léeg di leen def lu ne bu dee amuñu ngor ngir ko ci sa loxo waaw <laughs> waaw léegi kon yeneen tubaab yi saa saa ne inna hadha al-mal xadiratun hulwa ngalaat ji <laughs> dafa nëtëx te dafa neex wa inna kullama anbata ar-rabi'u yaqtulu habatan aw yulim mu ne wa inna kullama anbata ar-rabi' te lépp loo xam ne ar-rabi' mooy jadwal moom lañ gisoon keroog imaam Abu Hurayra bi ne Yonent bi saa saam dañu nekkoon daa nekkoon ak ñun mu jekki dem gisuñu ko ñu jekki jekki rek ñu tiit ni i da Yonent bi léegi biñ kiiwee ma ñëw ba gis ko ñëw benn tool ci waa Ansaar gis benn benn rabian voilà <laughs> benn ndox muy ruisseau ndox muy daw bu dugg ci tool bi jóge fële di dugg ci tool bi ma daal di def comme ni sandab bi di def <laughs> mooy ma lemu comme ni nga xam ne noonu la njàppaan bii def bu bëggee dugg fenn foo xam ne dafa xat voilà loolu waxoon nañ fa arabia mooy aljadwal mooy benn ruisseau ndox muy benn bëtu ndox buy buy buy roogalaat di dem na am ne lépp xam ne nag ndox muy dex gi guy daw ah, daf koy naatal ah misaal lay joxe di ko saxal. yaqtulu xabatan dina faat ka nga xam ne moom da cee dem lu ëpp waaw mooy euh, jur joo xam ne nañ jël ñu ne benn xar am xar mennum xar wala nag boo jël baax na mooy dàbba rek waaw boo xam ne day lekk ci mbir yi di lekk ci mbir yi di lekk ci affaire yi ba li nga xamante ni bopp biir bi fees tell waaw waaw mu ne wa inna kullama lool mooy moom loolu mooy mooy mooy xabata waaw mooy dabba la boo xam ne day lekk ba ba ba bu bi funki waaw ndax li mu lekk moo ëpp bu ko defee day faatu wala mu jege ak faatu loolu la yonent bi alayhi salaam wax ne inna kullama anbata ar-rabi'u yaqtulu aw yulimma mooy boo ci gis nga jur gi xar boo xam ne taw bi dafa ñëw taw bu baax gàncax gi génn mun rafet lool prairie yi bu topp ci di lekk di lekk di lekk sans retenue boo mayul da koy faat aw yulim mu wala bokk mu jege mu faat ko waaw wala day jege léegi mu faat ko waaw illaa ba mu des akilatal xadira ba mu des ci nga xam ne la gën a tedd ca ñax ma euh, ndox mi saxal lay lekk mais du ci dem bu ëpp lu ko doy akalat mu ne kaay ma wax la man yonent bay saa mooy saxaaba yaa ngi ko tiim mu ngi ci minbar bi <laughs> alayhi salaatu wassalaam mu ne akalat eh, daab ba boobu day lekk hatta idam taddat xasirataha day lekk ba <laughs> daab boobu xanaa fay la sant <laughs> ah en fay day lekk ba li nga xam ne mooy biir bi fees ba ñaari wetam yi ñaari faaram yi daal di yaatu ndax duy na ci lu fay léegi nag mu ne istaqbalati shams mu daal dina jublu dëgmal sam euh, jant bi fajtarrat waaw kooku mooy ci tere mooy ba mu commencé ne suur na moom dama arrêté léegi nag jublu ci jant bi waaw léegi nag affaire ba nag may ko jant bi ak loolu may ko nag euh, mu mën a rees fajtarrat moom la naan fajtarrat wa saratat wa balat léegi nag mu daal di rees affaire bi rees après mu daal di koy gaanuwaay génne ko mooy <laughs> mu am évacuation naturelle waaw léegi nag mu ne summa ginnaaw gi aadat waajoo jëla dellu ko akalat mu lekkat mooy daaba bi xar mi wala bëy bi wala nag bi léegi nag mu ne leen noonu lay demee mooy kon boo gisee nañ àggale après ñu wax la yonent lay saa saam lan la jublu ci wax ji ay misaal lay joxe mu ne wa inna hadha al mala mu waxaat ko ne dëgg-dëgg gis nga alalu àddina gi xool wa dafa neex de xam naa la da cee ñamut kenn moo mu koy wax wallahi li yonent bay saa saa wax moom moo am <laughs> man axadahu bi haqqihi wa fi haqqihi fa ni'ma al-ma'una mu ne képp ku jël alal bi haqqihi waaw ci xaqam mooy bu mu tiriyande nit ñi bu mu nax bu mu def lu xaraam luubal waaye mooy yàlla ngir amal alal kooku ku def loolu yow de jëloo ko ci xàqam affaire bi c'est tout à fait simple waaw borom bi yonent lay saasaan du gis na yeneen xadis inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba borom bi dafa teey ta du nangu lu dul lu teey waaw te ba yonent yàlla bi saasaan da ngeen lekk min min la min ci yu teey beneen bi waaye gëm ya min tayyibaati maa razaqnaakum ci yu teey waxul mukk noo ko amee baax na waaw xam nga yoo am na ay kàccikat yoo xam dañuy woote na ay sëriñ lañ aka bari ci réew suñu réew naan loo alal moom noo ko amee baax naa l'essentiel mooy après fa nga koy dugal hada qawlu kadibin loolu waxul nar dëgg la boo xam ne alxuraan ci boppam ko weddi yeneen bay saasaam weddi ko doo bàyyi wax lu amul yow yeneen bay saasaam nee borom bi dafa teedu nangu lu dul tey mu tudd benn waay boo xam ne ar-rajula wa dhakara ar-rajula ash'atha aghbara yutiru as-safara yamuddu yadayhi rabb ya rabb wa mat'amuhu la haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu li dhalik yonent bi sa sa wax lool yow taaxaankat bi nga ne ab sëriñ la am nañu la topp nga bëgg parce que addiya yi lay jox nga bëgg du nga leen di gëmloo ne nu ngeen amee alal ji baax na alors que waxoolu am waxoo dëgg li ngay wax dafa wuteek li am ak li yonent bi saa saam jàngale waaw mu ne mu tudd benn waay buy voyage dundal voyage bi pënd na poussière na def na lépp mooy xaal yi suñu boroom di nangoo ñaan yépp rangoo na ci moom mu yëkkati loxo yi ndax ci teg gi nu ñaan la tudd ci turu yàlla yu mag yi naan yaa rabb al asmaul husna mu tànn ci mooy kuy ñaan sàkku nañu ngay tudd turu ba wala ya rahman wala yu mel noonu waaw ya ya ya ya ya wasi' ak yu mel noonu waaw ya sahiba kulli najwa wa ya sami'a kulli najwa waaw léegi après mu ne mais mooy li li tax yàlla yi nangu ñaan yëpp remplir na ci bitim yi mais sukk biiram baaxul biiram mooy lan wa mat'amuhu haram la muy dunde dafa xaraam te loolu la jëkk wax sol xaraam dafa xaraam wa xudiya li muy dunde yépp di ko nes nesa la yaram bi xaraam dafa xaraam yorent lay saa saam ne dama leen di laaj fa anna yustajabu li dalik mais kooku nan lañ koy nangule nan la ko borom bi di nangule ñaana yow nga bëgg ne yow léegi yow yaa fi taxawal yorent lay saa saam waaw amaana bu doon ñëw ci réew mi sax jàpp nga ne seen kër lay ñëw parce que yéen fi gën a sell ñu bari nga nax ci ñu bari ñu jàpp ne noonu la demee alors que demewut noonu nga bëgg a ñëw li yonent bi alayhi salaatu salaam mais nga xam ne mooy xutbu raxa mooy point central jaamu yàlla ji mooy li ngay lekk dagat bu daganu da ngay sonal bopp képp waaw waaw ndax lu bon moo taxoon yonent bi alayhi salaatu waxoon ta beneen xadiis ba kullu lahmin nabata bi haram fal awlaa bihi waaw bépp yaram bépp suux waaw waxoon naa la bu dee wolof bu dee nit du ko wax yàpp kullu lahmin doone bu bépp yàpp déedéet wolof bu dee nit la suux la ñuy wax yàpp mooy ñoom nag ñoom ginaar yooyu yooyu lañ naa yàpp ak ñoom xar mais bu dee nit eh, kiiwu nit cheru nit wolof suuf suux suux lay wax bu dee bépp suux boo xam ne nabata bi xaalaa bi xaram li mu magge di ko nes nesal yow sa doom yi yëpp ci loolu nga leen dundal dundal yow ngay dunde ba pare ñoom sax borom bi mën na leen a repêcher après ñu xam ne lii suñu bàyyi neewoon ñu rëccu mais yow nga tey ko di def safara awlaa bi moo gën a ci yaram woowee waaw yonentu bi alei satu salaam wax li waaw mooy bi xaqihi bi muy wax waaw képp ku ko jël alal ji xaqam waaw mu ne fa ni'mal ma'unatuhum mu ne aski aka baax borom alal joo jële ndimbal ku ko yàllay dimbali moo tax borom alal joo xam ne da ciy jaamu boromam boo loo day barkeel moo tax al zakatu huwa nama day yokk mais mooy al baraka day yokk mais borom bi da def barke ak nu mu man di toll borom bi day barkeel alal ja mu jóge kon nag mu ne man axadahu bi haqqihi mooy jël def na beneen dama koo sotti <laughs> ah ndax <laughs> xam nga gisoon nañ fan yéele imaamu Nawawi rahimahullah dina ko fii gis nañ ko fan yee bim naan euh, euh, tànku kenn yonent fay saa saa ne du du jóg yawmal qiyaam di tegu fenn boo ku dekki lu dul ñu laaj la ci ñeenti mbir bokkoon na ci ñeenti mbir yoo yële an maalihi ci alalam min ayna iktasaba yonent fay saa saa neex ku nekk dinañ la laaj alal janga amoon ay oto waaw ay ay xaalis ay ay euro ay kër ay tool ay magasin ay lu la neex laa wax yooyu nga amoon say jet privé bu dee loolu nga yor di louer say njaga yooyu wala say say say waaja rahimahullah waaju bees na tata yooyu yëpp la ko laaj ne yow sa alal ji min ayna iktasaba fan nga ko faggoo woon foo ko jële woon waaye deuxième laaj bu nekk ci biir wa min ayna anfaqa ana fan la ko dépensé ñaari laaj yi mënoo ci dara loolu la yéen a demee saa saa wax fii man dama ko doon def. wa inna hadha al-maala hulwa man akhadahu bi haqqihi wa wada'ahu fi haqqihi fa ni'ma al-ma'unatu voilà waaw ñu ngi ci minbaru yonent bi alayhi salaatu wa salaam muy wax déglu leen fii da ngeen koy teewlu mel ni yéene nga ko non xadiis loolu la ah. bu nekk mel ni benn waay bu toog fële à Villeurbanne wala à Lyon wala à à à Ngéxoox wala à ndar naan ah mais ça non yow da ngay fexe mel ni dañ koy dund yow yaa nga fa mel ni waaye da ngay suuf sa bopp mel ni da yow yaa ngi nii yonent bi sallallahu alayhi wasallam si mu ngi toog wax man bay dégg ko waa noonu lañ war di def waaw <laughs> waaw léegi kon mu ne kon ku ko jël ci àqam wa wada'ahu fi haqq mu def alal joojee ko yàlla wërsëgal ci àqam mooy ci kanu yu baax yim ne wa anfiqu mimma razaq mimma mimma ja'alnakum a fihi dépenser leen ci mais fan mais ci yu baax yi waaw mooy fu baax pas dépenser ngir dépenser kese waaw di di di di di di di di dépenser ci ay fuural ah man lañ parrainé lamb yi di jël ko def sa alal ku tos nga yow tay am problème loolu foofu la la wax. nga naan non je suis un prometteur après yow ñoo xamante ne nii premièrement bu ñu taxawee di ko def seen awra yëpp a ci yow loolu yaa koy loolu ngay lool loolu nga bëgg mu taxaw foog ngay def sa alal ñun duñu seenaan li ñuy wax parce que miin ko ñu noolo fi baaxul ma baaxul na nekk suñu tradition waa Makka seen tradition nekkul woon jaamuy xërëm yore tuwaay saa saa ba ubbee Kaaba lu mu njëkk a def mais dafa dam yëpp jaa al wa zahaqa al baatil doon wax wallahi jaa dikk na dëgg dikk na ay ay ay statut millénaire ba ñaa ay siècle lañ ko fa defoona ah. ñu yëpp la rajaxe mu wadd hubal al-azim miñ demoon ci kaaba gi da koo teg wallahi manaataa ki isaafa ki naa ila ñoom ñëpp la rajaxe ak yeneen trois cent soixante yàlla yañ defoon këram yen defoon yëpp la waddal est-ce que dañ ne non Saar quand même c'est le patrimoine des Mecquois des Arabes waxuma la des Mecquois mais des Arabes quel dommage non ça non yow itam sa patrimoine bu dee lool nga jàppe patrimoine façon caaxaan yooyu da ngaa war a xam ne diine ànd bu ci àndoo nag mooy man sama pàcc sama xërëm googu mooy yooyu mu dégg waaw kon sa alal ba doon yore sa saam ne ku ko ci xaqam mooy waxoon ibda bi nafsika summa bi man ta'ul waaw ak saxaaba bi ñëw ne ko mais yore tamit man dama yor benn dërëm nooy def mu ne ko dépensé ko ci sa bopp mu ne ko ma yoree beneen mu ne ko sa njaboot mu ne ko beneen mu ne sa yaay wax yooyu di wax di waaw ba pare mu a ko ki la gën a jege topp ki la gën a jege wa aati dal qurba haqqa joxal loolu way jege ñaale seen xaq waaw kon mbir loolu la ku ko def noonu di ci dimbali nit ñi mais say farataay bopp nga ko ciy def yoo xam ne dafa laaj bu chantier yàlla taxawee yoo xam ne dañ koo war a def nga def ci mais ak yi nga xam ne wax yi nekk farata ci yow moom dañ koo def ba dañ koo jëllale yor naa lu mat zakat dama ko ci génne par force loolu moom taxul ñuy wax <laughs> non yooyu <laughs> ci gën a dugg de toute façon yooyu la sax borom bi di laaj mooy surtout farata yooyu mu ne nag ku ko jël ci xaqam teg ko ci xaqam fa ni'mal ma'unatuhu ak a baax koo kële nga xam ne ak ndimbal bu mag la am. moo këlee la borom bi jàppale waaw moo tax alalam borom bi da koy barkeel waaw da koy barkeel ndax nangu na cee jaamu yàlla nangu na cee nekka abd ci alalam ji ab jaam boo xam ne yàllaa koy wax fan la ko jële fan la koy dugal tamit nan la koy amee ak fan la koy dugal waaye mu ne wa man axadahu bi ghayri haqqihi mu ne waaye képp ku jël alal ji te jaare woo ko ci xaqam ah ci réalité kat bi nga doon <laughs> yow daal boo bëggee daal lépp dagan sa yaa fi dàq wa hada haram hada haram fekk nga ne haram mais yow ba nga am alal nag mel ni daal affaire yi da ko da batoo mag xaw ma lan lépp a dagan sa kanam waaw ngay ay ruxas rek waaw commencé waaye darurat tubeexul mandurat quoi <laughs> mais lu ma waxoo <laughs> am na ñoo xam ne sa kaa lañ ñëw ñëwoon fi di wax yéen nga ne leen non non lii dafa xamal subhaanallah léegi yow nga nekk ci même kaa bi léegi nga ñoog gi <laughs> non xam nga daruraat yi ko l'islam moom ah borom bi ci boppam nee na bu bon gaa yi nga xamante ne nii. <laughs> boo woyaasee bay waaj a faatu wala lool rayra baaxin daa wala aad la wax quoi waaw fala isma alayhi quoi waaw ma ne yow yow yaa di caaxaan ah! kooku yow lu tax yooyu yépp baax na waaye lu tax waxoo koon waaja nga ne waaj yi ci loolu la ne walla ah. mais yow boo waree am alal yi xaraamoon yépp day dagan ngir yow ba am sa alal après mu continuer waat di xaraam ay way ay way yaa topp nga bakkan xam nga ne de waaw mu ne kon képp koo jël bi day di xaq ci loo xam ne teguwul ci xaqam kaana waajoo day mel ni waaw alladi ki nga xam ne yakulu wala yashba kuy lekk da du suur wallahi lii moo am ha doylu qanaa wallahi la qanaata ma'a haula inda haula du am doo gis ak doylu ci façon ñun ñu mel noonu moo tax gisal seet loolu amul benn exception bu ci yàlla def seetal ñi nga xam ne borom ay alal lañ mais nu leen neex lañ koy amee nu leen neex gis nga kilif dina ëppale nga naan mais xanaa sawaay moom du min kii milliards yi bu toogi woon liggéeyatul ba faatu moom mën na cee du dooxu moom mais doomam yi mu am seeni sët gars dañuy continuer tii li mu am ci milliards bu doogoon defatu dara waxu moom mais trois générations yoo xam ne moo leen jur mën nañ cee dund te pourtant moo la gën a bëgg alal waaw bépp chantier bu taxaw mu bëgg koo rafler xañ ko ñeneen ñi ci def te am na lépp ah. mais lu tax parce que sawaay dafa gëmul yàlla même bu dee day wax jullit la mais mooy doy yàlla doyloowul yàlla waaw doyloowul yàlla te santul yàlla ci alalam ji te amewu ko yoon wu baax kon waajooju fa mu koy dugal la baax manoo recycler alal ju bon ci noonu ut ci lu bon boo ñëwee da jox ko sëriñ bi mu baax kazaak du dëgg loolu amul wal iyaazu billah waaw yonent bi alayhi salaam waxoon nañ la li waxoon Sayyidina al-Mughira ibn Shu'ba ah <laughs> Sayyidina al-Mughira ibn Shu'ba waaw dëkkoon ca waa Taif radiyallahu anhu bi mu ñëwee di tuub ci gàttal foog naa tuddoon nañ ko fi ah si tuddoon nañ ko fi Sayyidina al dafa rey gaayam ànd parce que dafa jóge Taif di dem ca Alexandrie ca al-Muqawqis parce que xarit ay mbokk ay mbokk baayam la àndaloon te ñoom dañoo xam ñooy ay ami Euh, ay ami wu Muqawqis lañ dañoo xam le roi d'Alexandrie al Iskandariya da dañ koo xam seen seen buur bi Muqawqis ñoom ñaar lañu ñu ànd ak moom ñu dem biñ demee Muqawqis ci gàttal daal di kontaan ci gis gi mu leen gis biñ ñëw seet si ko jóge kan arab yi ba fii ah jox leen ay ay ay ay kanu yu duur yu baax mais sauf que moom liñ ko jox bariwul parce que Muqawqis ñee la gën a xam loolu nag mu jalouse boo dugagu la dugagul ci lislaam <laughs> boobu yéeféer la <laughs> nee na affaire bi ma ma ma mere leen ci affaire bi bi ñuy ñibbi yor yi waaye jëndaale ay affaire foofu di yóbbaale mag ñu fi Taif nee xam nga nu ma def <laughs> fekk bokk na ci indi woon sangara soo xam ne mooy sangara fermenté yooyu nga nga am nañ boisson fermenté yi non yi kii mooy yi nga xam ne euh, comme euh, fraise yooyu nga xam ne pour nga mën koo naan da nga ciy sotti ba pare daal concentré voilà concentré concentré laa bëgg a wax da nga ciy sotti tuuti yokk ci ndox ngir sinon boo ko jëlee naan noonu da ngay mandi ah wala da ngay de <laughs> voilà ñoom nee na sàngara su mel noonu <laughs> ma ne leen euh, ñu ñëw def benn escale ma ne leen non tey maa leen di servir waaw tey moom maa leen di servir quoi yéen toog leen rek maa leen di servir nee li ma def gis nga au ma ma dulier ko. sàngara si dafa foor au lieu ma dilué ko dilué moom moom laa leen jox gaay di naan ba xamatuñ fan la biddiw yi féete fan la weer week naaj yu féete ñu ne dër naan ba leen takk xamatuñ mënatuñ dara ma rey leen ñoom ñëpp jël alal ji leen ma kaw kis jox ñoom ñëpp ak bi ma jox daw waaw daw fa jëm Medina <laughs> daa ñemee dem taayif bu demee taayif di dee gaay dañ koy rek <laughs> mu ñëw Medina dafa ñëw Medina ñëw fekk yonent way saa saa ma ngi toog saxaaba yi ne fa Seydina Abu Bakar da koo gis dafa dugg rek Seydina Abu Bakar wa xaw ma nan la xame affaire wala <laughs> mu ne mu ne mooy mu ne ko mu ngi ra <laughs> mu ne ko waaw mu ne ko ana ñaar ñi nga àndaloon <laughs> saa waay taxaw ne ko euh, euh, bon ñoom bon ray naa leen ñoom ñëpp ah mu ne ko ah mu ne ray naa leen ñoom ñëpp jël seen alal quoi expliquer leen ni mu demee. yonent bi saa saa ma ngi toog di déglu man nag damaa ñëw tuub si yonent bi saa saa ne ko amma islaamuka na'am kanta te lool imaamul Buxaari yu nettali bi am na lu mu ci indi partie bu mu ci indi ci Sahih bi <laughs> mu ne ko kanta yonent bi saa saa ne ko kanta sa tuub gi ngay tuub naan loolu lu may nangu la waaye alal gi nga fi indi duñu ko laal waaw duma ko laal duñu ko nangu parce que loolu soxtu la alal ju daganul la ju newul la. léegi yow nan ngay mën a toogi ni sëriñ nga waaw nga ñëw alal ju lewul ci yow lañ koy recycler bu baax bu amoon ko mën a recycler xanaa yonent bi saa salaam tamit dàq ko nit ñi moom mii moom mii yàlla yónni ci ñoom tamit <laughs> bu doon loolu mën a nekk moom mën a ko war a def ki ko def ci indi alal ju mel noonu dana ko sa tuub dugg ci l'islam dinaa ko nangu alal ji nga fi bi ghayri haqqi kaana kalladhi ya'kulu wala yashba' wala yashba' daa mel ni kiy ko dul jël ci àqam alal seetal rek affaire àddina pouvoir àddina bon <laughs> attention alal ji daa représenté lenn ci àddina mooy pouvoir rek ah ak darajaak poste façon yu mel noonu ak alal ak ku ko jël ci àqu amul ko jëlu kaana kalladhi ya'kulu day mel ni ki tax jara nañ ku mel nii bu nguur la jox ndax day yooyu jaral na ko faagaagal képp ku taxaw ci kanamam ngir nguur di jóge ci loxo day ray pare ngir lépp ndax kat moom daa mel ni koy lekk te du suur te kii lekk te du suur toogaa bi naan tëll muy dóor <laughs> day dóor muy daanoo waaw mooy tout le temps mu ngi am day am ce sentiment de xiif muy duur rek waaw gis nga njéeréer les sauterelles là wala les criquets criquets bu mu duggee benn tool xam nga gars man xaw ma ci dara mais dama dégg nit ñi di ko wax naan c'est bu da gis ñu dugg benn tool yi dugg ci àll bi mais tool yëpp tout la ñuy ravager parce que ñuy lekk la affaire bi génn ci ñoom. xam nga moom yorul biir boo xam ne day fees ne ah doy na naa xaar ba mu ba mu ba mu ba mu ba mu rees comme bàyyi daabam gi yonent ma ne saa saa di wax fii comme xar nekk euh, bëy beeg yooyu nag bi moom amul loolu buy lekk affaire bi lu gaaw lay génnaat moo tax day dóor lay tool ñu raafal yow boo ko ñëwee doo yor lul say bët bu dee yaay borom tool yi lépp day lekk te suur mooy képp koo xam ne dafa nuur ci wàllu àddina nii la. waaw moo tax yonent bay saa saam ne laa yam la u bat na ban na bani batam na adam illa tula waaw law kaana libni adama waadiyun min dhahab la tami'a aw la la la tami'a waadi axar waaw mu ne gis nga doomu aadama bi nga xam ne tu kooku mooy ki nga xam ne yaruwul ci lislaam dëgg-dëgg nanguwul dugg ci li nga xam ne mooy alquraan ak sunna waaw même bu dee da nga jullit la loolu moo tax ngay ay jullit yoo xam ne noonu lañ mel bul ni ci wàllu alal mooy bés boo seqee ñoom affaire alal yow yow trahir nañ la waaw. lu nekk nag mën nga ko wóolu ci yenn yu bari mais boo ñëwee ci alal rek gis ne eh ya da rëccu mais comme su ma nii la mel ndekete yoo loolu la parce que nanguwul a fóotu ci. lii nga xam ne mooy liy fóotaat bi alquran ak sunna parewu waaw day moo tax ngay gis mel na kon waa day mel ni kuy lekk te du suur mukk waaw moo tax képp ku ko nar a xaj waxuma sax bër a xaj ku mu yaakaar kese léegi kenn du ko bëgg a xaj mais bu njortee ne yow da koy bëgg a xaj da lay rey Allahu akbar moo tax am na ci beneen riwaaya yonent bay saa saam ne kalladhi ka wa la yashba wa yakunu shahidan alayhi yawm al-qiyamah waaw bon mu ne alal jooju moom pouvoir boobale loolu la taxoon mu doon mu newoon ci fàtte yàlla waaw wa innahu li hubbil xayri la shadiid boroom waaw mu ne loolu mu toppoon bu dee alal la ak lu manoon di doon dina seede ci kawam bésub taxawaay ba ne borom bi man de nag maa joxoon diw mii mu ngi nii taxaw la nga ko ci digaloon ci lu baax defu ci dara la nga ko ci aayewoon ci lu bon defu ci dara mu ngi nii waaw alal ji di seede contre yow Allahu akbar kon nag lii na ko imaamul Buxaari indi gis nga xadiis bi kon euh, sawaay yaakaar nga ne lii dinañu ko am mu ko Nawawi lim ci dafa néew xoolal Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri dana jalasa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala al-minbar wa jalasna hawlahu fa qala inna mimma akhafu alaykum ba'di ma yuftahu alaykum min zahrati ad-dunya wa zinatiha muttafaqun alayhi lii la Imam an-Nawawi wax daa dagg xadis bi li ko soxal yonent way sa san dara toogoon ne ci minbar bi ñu toog wër ko mu ne gis ngeen li ma gën a ragal ci yéen sama gannaaw mooy li ñuy ubbi ci yéen ci tóor tóoru àddina ak taar taaram waaw mu ne foofu la yem gis nga xadiis lii lépp a ngi ci woon kon al lu des al imaamu muslim rahimahullah nan la ko solo